mbooloo mi sang bi nee na asalaamu aleykum wa rahmatullah ah, kaaɓe baɗi maw bela jenen foola focce ani muso demsi ani ma koroba ako koron fot lebi sahili fo keñaka ako sahili fo keñaka bela jelen foola ako aɓe bela jelen foola akaɓe barkadde ala beele jeleñe ni sénégal kono ɗoña ako ni sénégal kono ɗoña ɓe ɓe fo akaɓe ɓe fola mañinama siko akame ñinama siko ma siya bo siyala akame siya bo siyala ma dambe bo dambe la akame dambe bo dambe la ma juriya bo juriya la akame juriya ka foli ɓe beele jeleñe kara wako ni Gambie ɗo ako ni Guinée Bissau ɗo ako ni Guinée Conakry ɗo akaga foli ɓe nin bee ako i bɔra la Guinée fan o fan akaga foli b'i ye ako kabiri Conakry ako fo ka taa bila zere kɔrɔ ako ka tɛmɛ kankan kindiya ako dabola dalaba ako dalaba sigiri ako sigiri fofiriya ako fofiriya karamoko aka ɓe ñina masiko ako munu mbora Côte d'Ivoire de fana ako fooli ani buña aka ɓe bele jeleñe ako ka dabla fere kese du wajina ako Worodugu ana Lamini ako Dalewani Buwake ako Ajiwani Abijani Basam a k'a bɛ bɛɛ a ko minnu bɔra Burkina de ni Bɔbɔ Julaso don Wagadugu don Fada Guruma don a ko Banfora don a ko Worodaga don a k'a bɛ bɛɛ ako mali ako fan bɛɛ ako kabiri ka ye ako fo kulikɔrɔ ako fo bamakɔ fana ani segu ako ka taa bila jean sofara bila ako fo mufti ako fo ka taa bila duwansan kɔriyansan kɔna tombokutu gawo a ka fan bɛɛ lajɛlen na karamɔgɔ k'a b'a ba bɛɛ lajɛlen fo la a ko miɲaka gundam kidal buguni ɲɔrɔ ɲɔnɔ a k'a bɛ ala deli la ale mun ye tigi ye a ko gɛlɛya bɛ mali kɔnɔ ala k'a ta ka b'u kan. sumaya bɛ ala de bolo a ko sumaya bɛ ala de bolo ala ka sumaya tɔrɛ tɔrɛ karamɔgɔ ko ka sumaya tɔrɛ tɔrɛ fɛn fɛn a ko fɛn fɛn bɛ yen kow don ni lafilila kow don a ko ala ka jisuma bɔ a kan k'u dusukun segin ɲɔgɔn ka fitinɛ bɔ la ka fitinɛ bɔ la ka jamana kelenya a ko ka jamana kelenya

k'a bila ba kɔnɔ a ko fo ka muɲu ka sabali k'a dɔn nin ye ala ka ko de ye a ko maa si m'a jigin mali ye a ko tuma ni ala y'a latigɛ a ko an ka taa ni hakili ye dɔrɔn a ko taa damina yɔrɔ ko dɔnnen don bari a kun cɛ yɔrɔ ko masa taala doroon de boo doon a ko wattaqu fitnatan a ko aba sakortalen ko a ko a ko a janto fitna la ate da keɓaxo doron a ko tuma nazaro be ko kan o be minan fere yoro ñin na a ku dona jamana bee la ni afganistan do ni Myanmar ɗo ni Irak ɗo ni Sudan ɗo ni Somali ɗo ni Mali ɗo ni Congo ɗo o kuɓe logoɗa ɗona doron ako ala kan kisi umantoroyama ako biɗo mba en horomala ako ala kana an jigi waru ako ala ka an tinto ñona karamɔgɔ k'a k'a bɛ foli kɛra minnu bɔra Niger ni Jander don ni Maradi don Karmala Ayoro Tilaberi Niamey Birmin Kone Tawa Dosso Zaï Agadez Arlit karamɔgɔ k'a ka foli bɛ bɛɛ ye a ko minnu bɔra farajɛ jamanaw la minnu bɔra nizeriya a ko ala dama dɔrɔn nati yan a ko i m'u bɛɛ taara u bɛ avion ta sɔgɔma nɔ ka bɔ jamana la a ko ala k'an yɛrɛ ɲɔgɔn na sen wɛrɛ a ko an ye batu kɛ a ko ala k'an minɛ an unana ಹೇರಲ ಅಂತ್ಲಲ ಹೇರಲ ಆವಕಾಲ ಕೂಸಿಗೆ ಹೇರಲ uka hera soroye ke hera toya anga ñaame herala ako kiraba en barka koso karamo ko ame ñina masi ko akame jo masi tala akara ala kira de ala ya amina ko a fo kera ban ako ko talibawo kanga ɗo fara jijaka ako duniya e temeɗade babili ɗo ako babilisa sigi sotede ako kike sagonde ke ba kolla soro karamo ka ko tuma duniya ɓe tende ako nafolo cara cogo cogo iɓe ta ki ko do ala iye si soro cogo cogo ko bando mbala akoy kenera cugo cugo ako bana bi kumbe dawla soro cugo cugo dombe se iba dawlantaña ika finumba boyla ako yoro yoro ni tuma lafi bolo reke se ako bolo we ke kasange ke akona tumeta misiri la ani hereni bade na tumteta misiri la misiri bi kanto ki tayoro ako ya rabbi kana hera soroy ako kadai tumbi sela tumami ima yanki tayore ako tuma wi natide bari mene sagoye karamogo ko ako tuma ala kan kisoma a ko dugu a ko aw k'a a kulu a a ko kelen tɛ dɛ a ko k'i tun bɛ ko bɛ an ko bɛ kɛ kunu ni ɲuman a bɛ fɛgɛya a ko maa maa taama bi a k'i bɛ to a la dɛ a ko kala n'a ɲɛsinnen b'i la a ka mantɔɔrɔya man bon. bari n'a y'a ko dɔ i la n'a y'a bugɔ dɔrɔn a t'a jɛ dɛ a bɛ jogini kɛ dɛ a ko tuma la ala ka cɛ minnu dalen bɛ nin dugu kɔnɔ a ko n'an ye ɲuman kɛ an bɛ yiriwa sɔrɔ an bɛ jiidi sɔrɔ a ko n'an bɛ ɲuman kɛ a k'u bɛ ko d'an kan a ko karamɔgɔ ko a fɛn bɛ yɛlɛ tuma a ko ɲin tɛ fɛn mun karamɔgɔ k'a ko an ka dɔ fara jija ka nin dugu in ka alabato kɛ ka ɲa ma a ko fan bɛɛ lajɛlen karamɔgɔ ko a ko ala k'an dɛmɛ a ko ala k'an jidi a ko ala k'an yiriwa a ko ala kan'an debu ala kan'an lajuru a ko julakan siya bɛɛ b'a bɛɛ o a ko ni hausa don a b'a mɛn ni jarma ɗo a baame ni moosi ɗo ni bete ɗo ni bawle ɗo ni yoruba ɗo guran jaraw tubu ako nin bɛɛ bɛ julakan mɛn a ko komi a fɔra julakan no bɛɛ jɛra k'a mɛn karamɔgɔ ko a k'ala k'an dɛmɛ akɔ ala ka yan diya ala ka yen fɛ diya a ko ala k'an kanta ko nɔrɔ ani kɛnɛ kan a ko balaw bɛ yɔrɔ yɔrɔ ala k'a dafa kiraba ye hɔrɔma kosɔn sallallahu alaihi wa sallam sange bi ne mbokk yi nee na mu ngi jéggalu ci làkk bi ay xeet dañ ciy bari ah nee na te duñu dégg olof te yàlla moo leen àndi yonent bi moo leen àndi seen bëggal ci béréb bi moo leen andi ñii xawsa lañ ñii jarma lañ ñii tubb lañ ñii moosi lañ ñii bawle lañu ne bari nañu bari nañu ne gisoo ñu fi toogoon ñu bari dellu nañ Dakar di jël avion ngi di ba delloo fu ñu bawoon sang bi nee na yàlla nañu egg ak jàmm fekk jàmm ne bàyyi ñu ci jàmm ñu déggante ci jàmm sang bi nee bu yàlla bu yàlla tas suñu yaakaar ne gis na taxawaay yi ne bëgg na lool ne bu deen sago bu nekkoon sagom ne dana gàmmul lool ci jamonoy sëriñ bi ne boobu melul ni dix dana fekkoon mu génne dana gàmmu ba bor set ne waaye léegi ne dara jotu ko ne waaye ñu bëgg a saafante ak moom ne du ma tas seen yaakaar muy muy góor muy jigéen muy mag muy ndaw ne ku ci dugg ci néeg bi dana waxtaan ak yow kaf ak yow bandeexal la ba nga yëg ba Seydina Mohamed ne kenn nga ci kenn ëppalu la ci ne lii moo tax mu yekk a génne ba ay minutes ba ay une ne mu ngi baalu ak lii yépp mbokk jë taalibe yi lillaahi wa li rasuuli ne ni ngeen ko buggee woon ne jaamo jamono moo ko ko mayul ne waa insha allah ne mu ngi ñaan bés jot mu toog fekk du gàmmu mu wax lu yaatu ci Seydina Mohamed ñu jokkalante ko jokko def ko suñuy souvenir di ci xam Seydina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam ne mu ngi ñaan yàlla loolu le te mu ngi ñaan borom bi yàlla ko ko yàlla defal ne ne mu ngi ñaax taalibe yi nekk ci université bi nañu defee ne neex na ko lool ne bu ngeen di defati fekk déwén ne fekk mu fekk ko mu fekk ñàkk ko mu fekk ko fii yàlla na ko fekk ak jàmm ne lépp moo yem ci moom ne alhamdulillah na ngeen yaatal ne ne bu leen xamee tiijaan ak murit ne bu leen xam bu leen xamee laayeen ak xaadir naqasa bandi xaatimi turaabi lépp ummatu Muhammad lañ kii sunna la kii ibaadu rahmaan la kii falaax la kii siyaa la lépp lenn moo leen kuwaafe mooy laa ilaha illa allah muhammad rasulullah ne gis naa photo waa ne bëgg na lool ne ne gis naa photo Medina li ko tàmbali ci baay ba ci xalifaam ci Ahmad Tijaani ne yàlla na ko yàlla sàmm ne gis naa taal taal ci Cheikh Fuutiyu ba ci Cerno Muntaxa ne yal na leen yàlla baaxee ne gis na moom alaaji Abdullah ne gis na bàyyi alaaji Abbas Sall naka noonu naka noonu ne dafa bëgg bii di ñëw ne alaaji Umar Ndaw daaru salaam na ngeen uti fotom boole ko ci ah, alxaaji ahmad dem sookoon na ngeen ko ci feeñal borom jaamal seex na xamahula na ngeen ko ci def seex yaqub uldu seex sidiya ne wóllëra sëriñ bila ne moom ak way juróom way juróom Cheikh Sidiya Baba ak Serigne Moulay Hassan ne doom bajan ak doomi nijaay lañ te Serigne Moulay Hassan maamu sëñ bi la ñu kon benn kër gi la ne Thierno Mohamed Saïd Medina Gunaaf na ko ci feeñal ne ñi mu tudd ak ñi mu tuddul yépp na nga wut seeni photo ngeen section ngeen seet seen biographie ngeen bind ko ne lépp luy yëngal nag di ànd fitna ne bu leen ko def am na ñoo xam ne bu ñu nettali seen biographie dana metti ci senegal julit dañ ko tere yee fitna ne kon bu ñu def fitna mukk sang bi ne ne yàlla yàlla dolli jàmm ne ñu ngi koy déglu ne xam na ko ne waaye ne dum ci yokk yokki du mu ci am xel ñaar ne adduna gi ne bu ko bàyyee dana ko bàyyi bu ko bàyyul mu bàyyi ko ne adduna gii ne lum ciy wut mooy lislaam rek wallaahi ne lu ci des kese la ci moom ne waaye mboolem service espionnage seen nit tey mu ngi fii am na ñu fi dugg Sénégal sax xamu leen waaw ne mu ngi gis fan yi màngo bi nekk ci penku dëkk bi am na ñu fay ñëw di dem rek ci gannaaw këram kamb yi fa nekk am ñuy jaar rek kii kan moo koy jox fu muy jëlee lu muy wax kii di sëriñ fu mu koy jëlee allah allah allah gisoo daaw sang bi ne na gisoo daaw centre bi mu fi def centre bi mu fi def am na ci département am na ci département da ko tuddee maam jaara buso am na beneen département mu tuddee ko maam Fawadu Wele am na beneen diwaan mu tuddee ko maam Asu Jànqa waajur Seex al Islaam ba waajur Alxaaji Malik ba waajur Xaadimu Rasuul eh, eh, ne beneen département bi mu eh, tuddee ko Soxna Kumba Ndooy waa waajur Limaamullaah ne daara bi ci boppam mu tuddee ko sayidatu umul xayre waajiri sultaani awliyaay sa abdul qadir jeylaani qaddasallahu sirrahu ne gisoo ren poori Dakar mool un mool deux ba fa mu sësee ñu ko ñu ko tuddee nit yàlla yi ne kon ñu ngi toppandoo comme li fi xew yëg nañ ko de réeréw ñu ko de kuy daf daf ñoom daf daf lu ñu de ñu ngi koy déglu lool du ndànk sax ne ñu bari dañuy naan ne dafa contre politiciens yi déedéet ay njabootam lañ ay doomam ay jarbaatam say ay sëtam ne waaye politique dafa am ñeenti tànk ku baax mun tamel noonu ŋaññi ku la tooñul politicien da koy def tagg ku la defalul politicien da koy def ànd ak nit ba mu wóolu la nga jàmb ko politicien daf koy def nga war fukk nga war fukk ba ñëpp wóolu la nga def benn sànni juróom-ñeenti ndax góor dana def lii sangi bi ne ne góor du ko def am na ay jarbaatu ministre ay doomi ministre ay setu ministre ay wëllëre waaye mu ne waaye xer ba keroog ba ñu falu lañ ko gëj a gis ku fi ñëw rek ne mu ne ci biti ne ngor bu tilimee dara mënu ko setal ne du dugg seeni mbir mukk ne woote bi fii ay million lañ ko àndal ak kat kat ñii gis nañ gi Seex Abdou Khadre gis na ko amin gis na ko eh, doomam Seex Yaqub Omar ñi ñëpp gis nañ ko ne waay laalu ko de ne ba ñuy téléphoné ne jox nañ ko nangami million waaye bañ na keroog ne oustaz mii moo jiite ji juma ne moo mënu ñëw ñu ko taxaw rek boo ñaanalee góor gi du daanu nee moom mu xam góor gi dana daanu daaw bi muy compter fii ñi daanu tudd ko bu ko tuddoon rek ne dafay politique nee xamoon na ne dana xalangu ne xalangu na ba tax suuf nee waaye gis ngeen balaa muy dem lu mu wax. toog nag sëriñ si ne li ma waroon yépp def naa ko waaye xaw ma fu ma jaar ba daanu ma daanu mais mooy yéen sëriñ si ah li ngeen waxoon mbaa mbote na mbote duudu de am na ñu doon naan demal nga campagne boo paree nga ñëw liggéey nekk foofu dafa foogoon ne dafay gañe amul dara ci baatin borom baatin du wax loolu sang bi nee ne yàlla nañu yàlla dimbale ku lay ku koy ku lay naan tegal sa tànk la la ñàngoor la moytul leel xotti bital la moytul la la jiit la ne kooku bu la bëggul wallaahi bañu la ne moom day tere rek di digle rek ne génnu leen ko xam yërmande la dem ci ñun ne bàyyi leen ñu bokk am jàmm bu ngeen bàyyul yéen rek ay sonn ne gisoo ministre yi ay gendarme ñoo leen daan jiite di leen yóbbu aéroport tey naka mu leen di jël yóbbu leen gendarmerie di leen auditer waaw ku ci génn day jàmbaar jàmbaarlu waaye boo gisee kanam bi lépp fouragé na waaw tiit na ba lox waaw mhm. ne borom bi ngi patpati rek di wane jéem a wane jàmbaar fekk njàmbaar jeex na àdduna jar na lii ne na ngeen ànd sago ni ci àdduna yii ngeen def ci ñoom ndànk dañuy tilimal diine de amin allahu rabbi sang bi ne ne gërëm na sant na ne mu ngi ñuy baalu ak ne jàppalul kenn ak déedéet ne nañu gën a muñ nañu bëggante nañu soppante nañu yerante jàmm ne moo man lii laa man lii jaru ko ñun bu ñuy julli ndax dañuy dañuy toog seen dëgg seen eh, eh, loxo seen dënn ñii bu ñuy julli dañu wàcce seen loxo nañu julli rek nañ julli rek kii buy tàmbale day wax bismillah kii buy tàmbale alhamdulillah ne lépp alxuraan yàlla bi la ne lislaam dafa soxla tey ay doomam yépp ànd par parloo bi ne daf ñuy newal doole yëngu-yëngu yi am ci biti kii sunna la kii siit la politique la rek dañu booboo diine rek li fi mag yi baax yi bàyyoon mooy diine ci xaadimu rasuul ci maam abdu ci ay doomam seex al islaam ay haj malik kenn mënu leen lim ñu jeex ba cere ba ba sookoon ba jaamal maka kuli banta ne moom foofu la nekk rek ci mag yi rek gisoo le gisul leneen li dul mag yi gisoon amul bomb amul mine amul kalachnikov amul matraïs amul explosive déedéet na alquran rek kurus bi dar bi ne l'islam du dem rey rey ay innocent dugal ay bomb ci ay marché ruum taal ay ay ay avion nee sang bi neen moo xamul diine boobu ne yonent yàlla Muhammad ne amu doon ministre de la guerre wala ministre ministre des forces armées défense la amoon dawul fekki kenn ñoom ñoo ko doon fekk si ñi muy fekki woon it dañuy rey ambassadeur am ambassadeur nag ku ko rey tooy nga réew de jaa ngeen jëf ne te bu leen wàccagum ne waa rajo bi ñu yore courant bi ndox mi médecin yi croix rouge wala mu ne croissant rouge ne moom la gën a ñi nekkoon ci waañ yi dawaayir yi soppe yi wëllër yi ne gis na ñépp ñaanal na ñépp buñ mu leen nar ree yàlla bu mu sax ci gémmiñ yàlla ngeen raw te rawle ngeen sutle sutle yéen ngeen maam seen i maam raw seen i ci barke Seydina Mohamed sallallahu alayhi wa sallam ne nañu bàyyi xel ci bàmmeel ne bàmmeel métti na de buñ ci dugalee nit la loos bi na yàq ñu koy defal ay xeer mooy njeganaayam biram xeer ndigam xeer di ko suul ba muy kooj kooj ci benn bàmmeelam ñu ñibbi bàyyi ko fa dootu ñëw àddina mukk li tiitalu leen war na tiital képp ku ba am xel bàyyi leen ci xel ne mu ngi ñëw de teg la ci kaw blancar yóbbu la ci jàkka ji wala jumaa ji ne sang bi ne loolu doy de waar de li xew tey jii ngeen te tëbaka dal ay lamb ne la baaxul de li ñu dàmb duñ ko daj mukk tuur deret dóor sa morom ba mu nàcc ne way duma di tuur deret ne iblis waxoon na ko de te ñëw na de na doo julli tisbaar doo julli takkusaan doo julli timis bëggee nee lii ban sport la ne Iblis ne mos na ànd ak benn waay julliwul suba tisbaar takkusaan timis gee ne ba mu dugg néegam bu ko tëdd iblis ne bu xar ñett dal di daw mu ne ko lay daw ne ko ah dama gis kat man sama dundu benn yoon laa ci mooy yàlla yàlla alag ma yow ci benn bés nga mooy juróomi yoon ne dégg nañ wax ji man ne moom dundam benn yoon ne tele mooy yàlla yàlla def ko muy iblis mu ne yow nag benn bés nga mooy yàlla juróomi yoon moo tax mu daw bala yàlla di la alak di ma doole alkande ne tàng bi ne kon dégg nañ ko woowoo ne sponsor diw moo joxe nangam ne alal yooyu doy na waate am na ñu ci tàmbale tëdd kaso de waaw nga nga seet millions yi ndekete li ñu liggéey lu ñu tappale la lan yàlla ñu yàlla mosal ci barke Seydina Mohamed ne jël ay millions jox ko ay xale ñu jël football di door rek saa suñu demee du ñu am benn ndam jël entraîneur di ko fay ay ñaar fukki million la taalibe di yelwaan xiif ci xaw bi ne sang bi ne lii lan la ne li muy wax ni xam ngeen demoon ngeen Bata ci Guinée Équatoriale lan lañ fa jëlee 2-1 ak Zambie 2-1 ak Libye 2-1 Guinée ngeen taalal avion ñibbisi la la yàqu na lan ngeen andi ko ne ñeneen dem ñu door leen 7-0 ñu ñibbisiwaat avion sax ko ne loolu mu ñu ko def ay sëtaloo xale yi di béy béyu noor hôpital yi am rajo mënuñu ko defa def ah xale yi amul fu ñu leen orienté mënuñu ko fa def ñuy jàngi waaye déedéet caay caay nañu encouragé tourisme tubaab yi ñëw di jaalo yàq ko jikko yi ne loolu ban économique la am kooku dafay désole réew mi day delloo réew mi gannaaw suñu njiit yi ay njiitu àdduna lañ ne duñu boroom xam-xam ci diine ñi nekk seen wet dañ leen di wax lu leen neex ñuy tañax tañax rek ne waaye wallaahi billaahi tallaahi ne malakul mawtu danañ ko gisee ne nee ne pokkat jël suñu bàkkan fa musa jaar ñu fil ñu wol la film bi keroog lay amul de kenn nañu góorgóorlu ne la ci yàlla ne li muy wax nii du xataraayu du bugg a wane njàmbaar ne def ñuy soññ jajjiju ñu jaare fi Seydina Muhammad jaaroon li mooy gamu bu eegee ñu ànd ak moom dugg àjjana sang bi ne nañ yëg ne seen buggeel mu ngi ci xolam bu mu dundee bugg nañu bu bu dee ne bugg nañu du ñu bañ ba yomal xiyaamati ne lum ñuy ñaanal ne bés bu mu fi jógee ne bu ko kenn patam patame na nañ bàyyi ba ay xaritam teew ay xaritam yépp teew soppem yépp teew am di jàmmam yépp teew ñu gunge ko alhamdulilah nee lii rek la ñaan nee bu eh, bu ñu yàkkamte déedéet ne amul kenn ku taalibeem yi ñeen ñun ne dugul mbiram lax kenn gunge ko tuddal ko yàlla ndax fi yàlla la doon tuddee ne saa yu saa su laa ilaha illa jibee aras dana yëngu ne yàlla ne ko lu la yëngal dana ko ne sa sa benn jaam moo demoon adduna mooy yëpp tey yërmande googu moo tax muy jooy ne yàlla na jéggal naa ko ñii zikar jéggal naa leen ne njéggal boobu bëgg naa ngeen am ko bëgg naa moom mu am ko sang bi ne ne bu leen mos a jaaxle mukk ne li mu yore woon mooy alquran mooy sunnaay seydina allahu alayhi wa sallam na ngeen ci téye te buñ ko bàyyi la ilaha illa anta alhanan almanan badiu alsamawati wal ard ya zal jalal wal ikram ya hayyu ya qayyum rabbana la tughayir raja'ana صبر أعمالهم واقضيها هوائجنا برحمة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين